بجاههم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضر وأمهم بخفي لطف وكفهم نوائب الدهر ما أفاتي الكدرة أجب دعاهم وأجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابي الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هذه حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guddi tey gile mooy guddik fukk ak ñaar ci weeru gàmmo mooy guddi gi nga xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ci la juddoon ci la ñëw ci àddina yonent bi nga xam ne yàllaa ko yónni pour xettali xeli doomu aadama yëpp fekkoon na mbindeef yëpp nekk ci cilmaxa réer di jaamu lu yàlla kii seen borom mu ñëw goreel xel yëpp xooloo xol yi gisloo bët yi won leen yoon wu njub yoonu ngore bañ a jaamu kenn ku yàlla ñépp di jaamu yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk kooku la yàlla wax ne yónni na ko ci mboolem mbindeef yi ngir mu di yërmande ñeel mbooleem mbindeef yi képp ku yàlla bind yàlla may na la yërmande ngir barke bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nit ak jinne ak maraaka lu dul ñooma ci xam yàlla mi sàkk mbindeef yi nag te bëgg leen moo tax mu sàkk leen ci xam-xamam bu mat ba ak kattanam lu mat la ci la sàkkee mbindeef yi mu bind mooy li gën a tuuti ci li mu bind àddina ji ñu nekk benn biddiw rek la ci biddiw yi yàlla bind di leen doxal ñuy doxal li nga xam ne moo di moomeelam biddiw bi ñuy wax chara rek biddiw bi ñuy wax chara rek te yàlla tudd na ko ci alquran xëppe na leer ak jant bi ñuy gis ñaar fukki junne million ci yoon noonu la ko gën a tànge itam te biddiw boobu itam am na biddiw bu ko gën a tànge day noonu mu gën a tànge jant bi demet ba biddiw yàlla sàkk di jeex biddiw yooyu la yàlla wax ne bés boo xamee ne ñoom ñëpp takk nañ xaalam bi de dara du fi des yàlla mi nga xam ne moo sàkk mbindeef yépp ci xam-xamam ak kattanam sàkk doomu aadama ci bi melaw wi mu ko bindee nga xam ne ak bindam rek jëmmi doomu aadama la ca lam la ca nekk ci xeewal doomu aadama ji mënu koo xam mukk sakka ko sant ñett téeméeri cër ak juróom benn fukki cër ak ñett a ngi ci doomu aadama bu ci ne am na lu muy liggéey ci moom cër yi mën a jis ak yi mën da gis bu ci nekk am na lu muy jëriñ ci moom bu ñàkkoon cër loolu rek ak xamam dootu baax ba noppi mu bind doomu aadama def ko muy koo xam ne ku bëgg xéewal la te du doylu xéewal mukk soxla na xéewal ak lekk soxla na xéewal ak naan soxla na xéewal ak xéewal ak kodaay dëkkuwaay waruwaay doomu aadama sax cëram lu nekk soxla na xéewal gàtt-gàtt bi tànk bi sax bëgg na dàll wu sol loxo yi bëggul lu may di làmb lu ko neex bët bi bëggul lu may di xool lu rafet ci moom lu ko neex nopp bi bëggul lu may di dégg lu ko neex bakkan bi bëggul lu may di foon lu ko neex gémmiñ gi bëggul lu may di mas lu ko neex te loolu kat moom def ko tey du tere mu soxla ko ëllëg mu def ko ren du tere mu soxla ko déwén mu def ko ci àddina du soxla du tere mu soxla ko ci àllaaxira yàlla mi sakk doom aadama def ko ci melo woowu ba noppi bind mbindeef yépp tàggat leen ngir doomu aadama nga xam ne lépp ne ci kaw suuf mu di jur gi mu di yentent yi mu di njaal yi lu nekk ci jaww ji muy njanaaw yi lépp lu nekk ci géej naka jën yi lépp yàlla tàggat ko def ko mu di xéewal doomu aadama na ne moo leen bindal mboolem li nekk ci suuf mu ñaal leen maanaam yéen a koy jariñoo yàlla mi nga xam ne moo la bind bind bu xéemu boobu melowu rafet wi mu la bind def la ngay gën ji mbindeef def la nga xam ne lépp lu yàlla bind yaa ko moom lépp lu yàlla bind yow la ko terale teral doomu aadama ba def ko muy war mboolem li yàlla bind doomu aadama rek a ciy war doomu aadama yàlla tàmmal na ko war ba mu génnee ci biiram ndeyam daf ko waral ci gannaaw ak yaayam ba mu wàccee ci gannaaw ak yaayam mu waral ko ci daaba yeeg saxaar yeeg otomobile yeeg avion yi fu mu mën a jëm day war moom doomu aadama moom su dee sax bañ tàdd ko sax dañ koy xenu ba yóbbu ko ca bàmmeel ba foofa lay faloo fal gu mat nag wala mu ko nag dootu war ba faadu na yem doomu aadama ji yàlla màggale noonu terale ko noonu te jox ko xam-xam boo xam ne xamut dayo jox ko kattan loo xam ne xamut dayo ci xam-xam boobu mu ko jox ak kattan nag ci la ko togge jëf ba mën a def lu baax mën a def lu bon mën a def lu baax bàyyi lu bon mu digal ko nag moom yàlla bidalal ko yaari yoon yi yoon a ngi boo ko xawee xam sama ngëdëm da ngay texe ba faw yoon a ngi soo ko xawee nag dinaa la mere te da nga da nga da nga torox dinaa alaxira da dem safara yaari yoon yooyu bu ci neex mu tànn léegi mi ngi dund nag moom nit ki waaye du tàggoo ki coono bu jógee ci bii coono xéeg ca baa coono bé ba muy dem alaxira su fekkee nag ni bëgg na boppam na tàggat jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci kanamam ca alaxira balaa dee soo xamee ne tàggat na jafe-jafe yooya ba bu demee ci bameelam su ko malaaka yi laajee kuy sa borom mu mën a wax ne yàllaay sama borom luy sa diine mu mën a wax ne lislaamay sama diine ku di sab yonant mu mën a wax ne yonant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di sama yonant luy sa xibla nga ne kaaba ga moo di sama xibla luy sa tegtal alquran moo di sama tegtal kooku boobu yàlla tàggatal na ko boobu jafe-jafe bu weesoo foofa nag ba dekki taxaw fa kanam boromam ñi di ko hisaab di ko laaj lépp lu mu masa xam naka la ko faggoo ak ci fu mu ko soppandiku ba mu ko xéewloo ba noppi lan la def dafa topp yàllaam dafa mooy yàllaam dafa toppi baneexam ba mbooleem lu mu yépp ñu réglé ko peese ay jëfam ay xiwam ak i ñaaw-ñaawam lu ci lëng jox koy téeréem nag mu nangu téere ci ndeyjooram dem aljanna wala mu nangu téere ci càmmoñam dem safara jóge fa jaat ci siraat wëñ la goo xam ne moo gën a sew ci moo gën a yëngatu jaan moo gën a ñëw jaasi te ku ne dana ca dox te doxam ñaar fukki ñaar fukki junne ak benn ci at la te kenn du demaal jànna te jaaraloo ca moo tax yàlla wax ci alxuraan na yow nit ki ndax doo tàggat jafe-jafe yi ne ci sa kanam jafe-jafe yi mooy yooyu ma leen wax ku nekk war na ko tàggat fii ci gëm yàlla ak di topp yàlla di def lu baax di bàyyi lu bon tey fàttaliku bés booba balaa ñëw ci yow bon tàggat nga jafe-jafe yooyu yonent nga xam nag ne mooy gën ji mbindeef moom la yàlla yónni diine lislaam ki nga xam ne moom la def muy diine yi mbooleem àddina dale ca aadama ba fa àdduna yem lislaam la yàlla def mu di diina waane yonent bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag lañ ko dencaloon pour yónni ko ko ci mbooleem bindeef yépp yonent bu nekk dañ ko daa yónni ci xeetam ak ci bu dee rek ak yonentam jeex na lu may yonent yàlla muhammad moom dañ ko yónni ci mbooleem nit ñépp ci fépp ba faw itam mu indi l'islam rek la indi l'islam bi nga xam ne moo doon diine ibrahima ibrahima wax na ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyeya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na loolu toppandoo ibrahima ibrahim yàlla wax na ne millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha ibrahim jullit la woon wax na ne isqaala lahu rabbuhu aslim mu ne aslamtu lillahi rabbil alamin te loolu la dénk ay doomam isaaqa ak yaqooba ak ak seeni sët yépp la bu leen dee ndara ngeen nekk di ay julit yonent yàlla noohun waat na nitam ña ne su ngeen dëddee man danaa nekk di julit yonent yàlla Muusa waat na nitam ña ne man su ngeen bañee it man nekk naa di julit Isa wax na ne julit la yo Yuusufa ñaan na yàlla yàlla na ko yàlla yo fa ñaan na yàlla yàlla na ko yàlla faat mu di jullit tawafani musliman isa wax na ne jullit la mbooleem yonent yépp diine lislaam moom lañ den diine woo mooy jaamu sa borom bi nga xam ne moo la sakk bañ koo sakkal bokkaale bañ a jaamu leneen lu ko moy topp ndigalal yonent bi nga xam ne moom la yàlla yónni ci yow yonent bi nga xam nag ne moom lañ yónni ci ñépp dale ci junneeg ñenent téeméeri at ba léegi ki nga xam ne moom lañ yónni ci mboolem ñëpp ku ko topp yaa ngi ci diine ku am ku topp diine am nekkuloo ci dara kooku moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi bañ ko yónnee léegi fukki maas ak ñenant la maanaam junne ak ñenant téeméeri at la jullit ñi léegi mat nañ juróom benn téeméeri million ak lu topp jege nañ juróom ñaar téeméeri million ci diirab fukki maas yooyu li ak ñenant képp kuy diine hoo diine ju du diinam nag yaa ngi mel ni ko amul diine rek na ne képp ku di yonent bi ci mbooleem kuré yi muy yahood muy nasaraan safara mooy tappuwaayam génn na bés moom yonent sallallahu alayhi wa sallam romb ay nit ñuy waxtaan ne est-ce que aadama mi nga xam ne yàllaa ko bind ak loxoom digal maraaka yi ñu di ko sujjootal nit ne est ibrahima mi nga xam ne yàlla def na ko mu di xaritam nit ne est-ce que Isa Musa ibnu Imran mi nga xam ne yàlla wax na ak moom ci lu dul waasitatu ñu ne loolu gën de xee mooy Iisaa ibnu Maryam ki nga xam ne yàlla def na ko mu di baatam di roxo gu bàyyi koo ci moom rek bind ko ci lu dul bàyyi yonent génn ne lu ngeen wax ñu noppi mu ne dégg naa li ngeen wax waaye maa ngi leen di xamal ne géñ naa ci ki wàcce ci man alquran Iisaa ibnu Maryam ki nga xam ne ci moom la ñu wàcce woon tawreet ak Muusaa ibnu Imraan ki nga xam ne ci moom la ñu wàcce woon tawreet ak Iisaa ibnu Maryam ki nga xam ne ci moom la ñu wàcce linjiil suñ doon dund tey dara daganut ci moom lu may ñu topp ma rek nekk samay taalibe suñ defee lu ko may texaadi dëgg la yàlla tànn na aadama bind ko loxoom wax malaaka yi ñu sujootal ko yàlla def na ibrahima mu di xaritam def na Muusa mu wax ak moom def na ay mu di roxoom waaye man rek maay soppe bi yàlla maay ki nga xam ne ñoom ñëpp buñ tiitee maa leen di ramm maay ki nga xam ne ñoom ñëpp suñ teewee fa kanam borom ba man rek ay xutba ñi ci def ñëpp dañuy déglu maay njëkk a wax maay njëkk a yëngal buntab aljanna ñu hubbil ma ma dugg ma ak sama xeet ñu ne bëkk neeg ba ne ko yow lañ ma digaloon ne bu kenn dugg te jëkku la dugg yaag sa xeet te drapeau bi nga xam ne mooy cantag yàlla ga ci sama loxo lay ne pencam yàlla te loolu yëpp jubluwuma ci puukare dama leen di wax dëgg maay sangab doomi aadama ci lu dul puukare ku nekk sangab doomi aadama nag danga nekk nekk sangab mbooleem mbindeef yëpp ne ah, doomi aadama yi ñooy sangi mbooleem li yàlla bind kooku mooy ki nga xam ne moo gën way jëkk ak way mujj moom la yàlla jagle mu di suñu yonant jox ñu alquran mu di suñu téere gën ci téere yi yépp mu jox ñu lislaam mu di suñ diine gën ci diine yépp mu def ñu ñuy xeet yi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ki ñu indi loolu guddik tey gii la juddu woon wàcc ci àddina ba mu amee ñeneen fukki at ñu yónni ko mu indi ñu xéewal gu mag gi nga xam ne mooy diine lislaam ki nga xam ne alquran ko wàcce ci moom fukki at ak ñett ca makka mu gàddaay dem dina am fa fukki at muy diidab ñaar fukki at ak ñett yàlla sa ko xoo mu dem xooy ji boromam gannaaw bu ñu matalalee diine ji mu ñu bàyyee ñu nekk ci ba léegi ñuy sant yàlla ci jooju diine te nañ ko jàpp nañ ko matt ak suñuy dégej te nañ jàpp rek li mu indi woon lu mu indi woon mooy diine lu dul moom ay caaxaan te loolu bari na lool ci jamono ndax lépp luñ sos rek réer la te réer ak la maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm bépp bu ngeen fi masaa ñëw indil ngeen ma mbégte waaye ci bi yoon mbégte mi ngeen ma indil moo gën a rëy fuuf ko jiitoon maa ngi leen di gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw maa ngi leen di gërëm ci nekk bu rafet bi nga xam ne moom lañ nekk ñun ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci Sine Saloum ñun ñi nekkal diine ji ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekkal nguur gi nekk biñ nekk muy nekkin ba gën a rafet te loolu yéen ko liggéey maa ngi leen ci gërëm maa ngi gërëm président bi it ki nga xam ne mooy Senghor ndax dëgg-dëgg li ngeen di defanteeg man ci lu baax jógewut ci yéen ci moom la jóge su fekkoon neexut ko kon loolu du am da ngeen xam rek ne defal ma lu baax neex na ko moo tax lu baax li ngeen may defal ngeen ko di ko def maa ngi leen di gërëm maa ngi koy gërëm ba xeet wi amee ñetti téeméeri ba léegi loolu loolu door ñu di ko def mbooleem xeet wi yëpp daje nañ ci nag te xeetu yonent duñ daje mukk ci loo xam ne ak réer la jëf ji nag xam na ay njariñ lii lay njariñ daje giñ daje nii di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa di nettali dundam moo ñam àndatoon ak maqaama yi nga xam ne moom la ko yàlla maye ak jikko yu rafet loolu liggéey la te yonent bi sa alayhi wa sallam képp ku ko liggéeyee lu tuuti tuuti danga texe texe koo xam ne dootoo texee di gannaaw ga su ngeen bëggee xam foraayu liggéeyal yonent bi yéen a koy xam ci fonctionnaire bu mag ci nguur ci nguur dëkk boo dem fonctionnaire ba fa gën a mag représenté fa nguur ga ña ngi ko firil drapeau bu ko téem wane ne mooy kiy liggéeyal gouvernement bi yonent képp koo xam ne bokk nga ci liggéeykatam malaaka yaa ngi la firil drapeau di la wan ne liggéeykatu yonent bi nga sallallahu alayhi wa noona lii cofeel la ci yonent bi ku nekk dindi xalalam di dépassé ngir bëgg ci juddub yonent bi di lele ay ñam di sakk sadax ñii di bàyyi ko ci réew yu sori di ñëw ngir màggal yonent bi loolu màggal yonent bi la sopp ko la te yonent bi moom ku ko sopp texe texe koo xam ne dootoo texee di gannaaw ga màggal ko la itam màggal yonent nag doy na ci tegtal ni ko yàlla màggale yonent jaamab yàlla rek la yàllaa ko moom moo ko sakk waaye yàlla màggal na ko ba julli ci moom màggal na ko ba wax na malaaka yi ñuy julli ci moom màggal na ko ba sant ñu ñun mbooleem julli ñi ñuy julli ci moom yonent bi sallallahu alayhi lu tax yàlla di ko màggal te jaamam la jàngal ñu rek ndax su ko màggalee ñu nitam ñu màggal ko nam ko màggalee te ku ko màggal rek dal di màggal diine jim indi te ku màggal diine ji mu indi dal di texe texe koo xam ne dootoo texee di gannaaw bi naka noona nettali gi ñuy nettali yonent bi sallallahu alayhi wa nam dundewoo nam doon defee loolu mën naa bijjal jaam bi muy nelaw sax géwante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku nelaw géwante gis ko duut géwante moom nga jis na ne ku géwante gis ma man nga gis man saytaane du meloo sama melo ku géwante gis ma danga ma gis maanaam danga ma jis balaa ngaa dee te loolu mbégte gu rëy la ndax gis yonent ci lu dul ma maqaama bu gën a rëy la ci wàll yi wala danga ma gis pencam yàlla pencam yàlla ku ko fa gis doo bokk ci ñay sonn ndax mooy rom way jëkk ak way mujj tax na we jëf jile jëf la joo xam ne joo am njariñ la ci ñi nga xam ne ñun ñoo koy jëf yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam defutoon gàmmo nii ñu ko doon defee nit ngeen ko xamee nit ko am mbañ ak rus am jikko ju baax du faral di màggal boppam waaye ña ko war a magal du tere ñoom ñu màggal ko yonent defutoon mawlid di magal boppam guddi gam juddoo ca la néegu nguura nguuru Kisra toj ca Faris ni ñu ko nettalee woon ca la safara yi nga xam ne ñoom lañ doon jaamu ñoom ñépp fay ba nga xamee ne juddu na moom yonent bi sallallahu alayhi nekkoon na ci xaadaay ñooñ Makka ku ca am man-man sa doom du yaroo makka de buñ judaa seen doom yi dañuy wut ay nampalkat yu dëkk ca taayif ñu di leen nampalal de taayif sa réewut makka waaye moom dafa sedd jaww ju sedd la am am ay garab ay meññet am ay yoon am lu nekk mooy safaanam makka ku ca ama ak jekk sa doom taayif lay nampe de fa lay yaroo waa taayif ñi itam baaxoo nañ di ñëw Makka di wut doom yi ñu nampale de guddi ga yonent juddoo nag kuram abi taalib ma nga xam ne fa la juddoo fukki doom yu góor juddu nañ fa de fukki jigéen itam bàyyi ko taayif ca bés ba ñëw di wut si doom ji ñu nampal de ku ci ñëw aminatu ne la ma am naa doom waaye daal baayam dafa dee ba ma ñaari weer ci biiram ndeyam la baayam dee de ah ñu ne ñun de jooju doom bëgguñ ko doom ju amut bàyyi ak ku ko nampal soo amee sa weer sax bari na waaye doo am ay neexal de ñun dañuy wut doom joo xam ne bàyyi ma ngay dund di ñu fay di ñu neexal de dem jël doom yi nga xam ne ñu am nañ bàyyi yépp wacc fa yonent ba moom rek alimatu saadiya itam booba ñooñ taayif ñi doon wut si nampal doom yi ñu nampal moo ci gën a ñàkk te wajanu mbaam woo xam ne mën da jote moom la waroon moo tax moromam yi jiitu ko war seeni gëlëm ñëw jël doom yaam bàyyi de moom mu soog a agsi ba mu agsee laajte ne ndax doom juñ nàmpal xam na fi Aminatu ne ko man de am naa doom waaye doom juñ bañ laa am ñëpp bañ nañ ko ndax yaa dafa dee ba nga xamee ne am na ñaari weer ci biitam ndeyam de ah mu ne man day rus naa ànd ak samay morom ñoom ñëpp ñoo am doom yi yóbbu man yóbbuwuma kenn kon daal ma yóbbu ko xanaa moo gën a xalam neen de dal di ñëw ne Aminatu jox ma sa doom ji mu ne ko demal ma nga ci néeg ba di nelaw xalimatu saadiya ñëw muri yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko loxoom yonantu xeew muuñ leer génne ci gémmiñam cur be fëli ca asamaan sa alimatu di ko gis mu daldi sopp doom ji lool daldi ko fab daldi ko jox weenam mu namp ween wa daldi joxe soow bu baax yonantu namp namp namp bu ween jeex mu walbati jox ko wen wa ca des bi bañ de mu nax nax yonantu bi bañ ma ngay samp maandu xaat xam na booba ne kii koy nampal xam na jeneen doom ju muy nampal te ween yi ñaar lañ kon nag suñ dee ñaar ñoom ñiy namp moom bon ban wenn ween wi la moom rek ba mu nampee wenn ween wan nga wuta namp ba ca des bëggula jël xaqi jaamur rek sallallahu ko waaye néeguta taggoog yonent bi ne ko doom ji day naa feer waaye dama bëgg nga bàyyi ma ko ndax màkka dafa tàng te dafa bëri ay feebar waaw jënk la ko foofu jotaay mu ne ko yóbbul ak Israfil bañ ñëwee rek ñiy wër soppe mel ni ay till xale ya daal di daw ñoom ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa ñu ne huwa huwa ñu ndax mooma ñu mooma mooma tigi ñu daal di ko tër sallallahu alayhi wa jibril daal di junj waaw fii ci saatu si xolam rek bit ba daal di hubbeeku naa ko def mu génne xol ba <clears throat> génne xol ba lumba ngi ci woo xam ne mu ne lumb wi mooy mooy cëtab seytaane ci moom dindi ko raxas xol ba nag ak leer feesal ko ay mbóot ak xam-xam buy jariñ delluwaat ko fa mu nekkoon jibril junjaat waaw mu daldi hubu mel na meloon yonent ne ama benn métit ama ci benn benn yëg ñi opéré mënuñ loolu ba nga xamee loolu am na nag ci tëb saytaane bi ne woon ci xolam li tax mu ne ci ak li tax ñu dindi ko su ci nekkutoon kon du doomu aadama ju mat te yonent dañ bëgg mu mat ci wàll gu nekk xataa ak ndoomu aadama am dafay mat sëkk bañ xam ne kii nit ku mat la <coughs> te lii nekk ci nit ki waaw moo tax mu nekk ci moom de waaye ba nga xamee lu mbubboo fi la saytaane jaar di yàqale képp kum ne ci yow moom ñu dindil ko ko de moo tax saytaaneem tuub na moom yonent sallallahu alayhi wa sallam nit ku ne am na malaaka mu koy sawarloo ci lu def lu baax ak seytaane su koy xiir ci lu bon lu may yonent moom saytaaneem tuub na du ko sant lu may lu baax de sallallahu alayhi wa sallam jibril ne peese leen kook fukki ci xeetam ñu peese kook fukki ci tane si xeet yi mu lëng leen mu ne peese leen kook téeméer ñu peese kook téeméer mu lëng leen peese leen kook junne ñu peese kook junne mu lëng leen jibril ne bu ñu ko peese woon a xeet yépp mu lëng leen de te booba ñaari at laamagum ak ñaari weer de sallallahu naa ko def xale yi daldi ñibbisi ne alimatu ay tudd dàq nañ ñu ñun raw nañu waaye suñ mbokkam xurey sama de moom tiliyee jàpp nañ ko rey nañ ko de alimatu sadiya daal di jógaan ak jëkkatam di ko wut ba taseeg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñib si de ñu gis kanam gi daal waaw mi ngi tikk daal ah, mi ngi am xalaat de ñu ne ko lu la daal mu ne dara loo gis mu ne dara ñu laaj laaj mu ne dara naa ko def alimatu ne jëkkatam xale bii rab yi dañ ko bëgg jàpp de kii jinne daf ko bëgg jàpp naa ko delloo ay wajutam balaa ma cee aw toor a fekk de dal di dellu si Makka ne ne Aminatu sa dooma ngoog namp rek lañu diggaale woon namp gi jaana delloo si naa la sa doom de mu ne ko ah doom ji nga xam ne yow bërki démb rek nangu laa tàggoog moom lu la xiir tey ji nga di ko delloo si tey mu ne ko nampal rek la woon te nampal wéy na fabal sa doom mu ne ko da nga ma wax rek lu tax nga def loolu de mu ne ko sa doom ji dafay feeñal ay yëf yoo xam ne daal dama ragal ne jinne ko bëgg a mu ne ko nga ragal ci sama doom déedéet man sama doom ji ne du ko jàpp de naa ko def yaayam amee ko ba mu xamee ñeenti at yaayam itam dee sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëggut kenn bokk ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ko bokkoon ak moom rek ñu ne li mu xam eh, xëy na foofu la jóge de ba muy juddu judduwul ci bés a xaajuma ki gën ci bés su juddoon ci bés a sa sax xaajuma ne li ñu ne lim juddu xaajuma tax judduwut ci weeru koor ki gën ci weer yi bon ñu ne ay weeru koor tax judduwut waaw lu mooy ci bisab altine waaw ci weeru gàmmu wi ba muy juddoot fekk na baayam dee kon kay duñu wax ne baayam a ko defal dara ba mu amee ñeenti at yaayam itam dee de kooku yaayam defalu ko dara ba bu yaayam dee hee Abdul Muttalib amee ko maamam ba mu amee juróom ñeenti at Abdul Muttalib bi dee dénk ko Abi Taalib baayam bu ndaw moo jur Seydina Ali ibn Abi Taalib Abdul Muttalib mooy maam Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo jur Abdoulaye moo jur Abu moo jur xaaris moo jur abbas ak xamsatu ak muqawim fukk doom yu góor la amoon moom abdul mutalib ak xaatikatoog safiyatu ñu di doomam yu jigéen abdul mutalib it yar ko bëgg ko lool waaye moom it ba ma juróom ñeenti mu dee mu dé mu dénk abi taalib ne ko sama doom ji nanga ma ko yaral borom mbit mu màgg la de abo taalib xamee ko moom itam ba abi di dem di teratey saam te booba yonente am na fukki at ak ñaar bëggoon na ko yóbbaale <coughs> waaye ba mu génnee moom moom bañ dëkk bañ njëkk a xendu rek naka la ñu agsi ca dëkk ba benn labbe nga fa labbe ba dal leen invité añ te mosu koo def ne nañ ma invité gan ñi ci penc mi ne la ñoom ñëpp nañ ñëw añ si ci man de ñu ne yonent bi yow nit ñu ci bagage yi ñu dem te ñëw yonent ba des fa sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw a ah, labbe bi seet leen ne waaw kenn desut ah ñu ne déedéet kenn desut mu ne am na ko des ñu ne déedéet kenn desut mu ne la bu daam na ko des ñu ne ko daanaka kenn desut ndax suñu xaleel boo xam ne moo ñuy wattul suñuy bagage rek moom lañu fa bàyyi de mu ne xale booba kat mooy weeru mooy seen weeru badar de bu nekkut ci yéen rek leer du nekk ci yéen moo tax ma invité leen dem leen wooy ko dem ñu wooy yonent ba nag mu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñu ba noppi labbe ba ne ana ku ko ci gën a jege Abi Taalib ne man mu yaay baayam mu ne ko maay baayam mu ne ko bi bi gone baayam du dund mukk mu ne ko mu ne ko maay baay taxam de baayam bu ndaw baayam dafa dee mu ne waaw looloo mën a am de mu ne ko wañeekul ak moom kii war de tukki mukk ndax yahut xeet gu bon lañ ñu xañaan lañ te jàng nañ téere jëkk yi xam nañ li ne ci moom bu ko yahut yi gisee xam ne mooy yonent bi yàlla fa soo yónni duñ ca man dara waaye nañ ko jéem a rey rek ndax bëgguñ kenn ku baax te bokkut ci bani Israël rek foofu rek juróom-benn yahood ne jaleñ ak seen i gànnaay labbe bi gis leen leen lu ngeen di dox ñu ne ko yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te xam ne xaram lay juddoo kii Makka bés ni tey dana wàcc ci dëkk bii de moom la ñuy seet rek bëgg suñ ko gisee danañ ko rey de mu ne leen maa ngi leen di laaj su fekkee moom la yàlla fasoo yónni da ngeen ko mën a rey fanq li yàlla namm ñu ne ah déedéet. mu ne su fekkee du moom la yàlla fasoo yi nag su ngeen reyee doomu jaamur ndax tooñu leen ñu ne ah kay mu ne yéen ay dof ngeen waññeeku leen ñu daal di waññeeku mu ne abi taalib lii laa la doon wax de waññeeku la gone gii de moo tax yoon woo dañoo waññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demut saam de sallallahu alayhi wa sallam tool ci fukki fukki atam ak ñaar la ba mu xamee fukki at ak juróom-ñaar la waa Makka tabax Kaaba ga la dee la fekkee xilful fulool mooy makka buñ gisaa doxandéem rek dañ koy tooñ na leen neexee rek suñu amee su amee alalam suñ su leen neexee nangu ko waaw néewal ko doole daal mbooloo ci makka nag ci doomi tànneef ya booloo rek nen nañ def rek suñ mbooloo moo xam ne lu yàgg-yàgg ku fi ku ñu fi bëggatee néewal doole rek ñu faj ko de mooy xil fulfulool yonent fekke na ko bokk na ca sallallahu alayhi wa sallam ba xamee ñaar fukki at ak ba ma amee ba ma amee fukki at ak juróom-ñaar la kaaba la Quraysh tabax kaaba gi tabaxam gi nga xam ne ci jamonoom la bañ ko tabaxee nag ba agsi ci teg Hajarul Aswad ñu xëccoo ci Hajarul Aswad ñu ne Hajarul Aswad day kenn du féetewoo teg ko ci palaasam bi ndax ku ko teg ci palaasam bi rek tegu ci say nawle ba pencam yàlla kon nag duñ nangu genn gañoo féetewoo ko de ñu xëccoo ci ay fani fan tabaxatuñ ba jëmm bés nag ñu ne nañ daje ci lenn mbedd milee bunta bani saybata bii ku fi jëkk a eh, jóge tey rek xag si ci ñun nañ ko xatteloo rek te lu mu ñu ñu ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu yonent daal dina jarañ jaar fa de ñu daal di ko fekk Lamine lañ ko tuddee woon ñoom waa Makka ñoo ko tuddee woon Lamine lu jiitu ba ko yàlla yónni ku ñu xóolu ki lañ ko tuddee woon képp ko am looy dénkaane moom nga koy dénk ko am sa mbóot moom nga koy wax de waaw ñu ne tan loo yàlla tan loo yàlla tanal nañu ki nga xam nag ne moom ñëpp doy na de ñu ne yonent bi ñëwal yow teg ko de yow xeloo ko de yonent ne waaye man danaa def loo xam ne ñëpp danañ ci kontaan indi leen ma malaan ñu indi malaan mu lal malaan ma teg ci ajaru la ne ñëpp nañ jàpp ci malaan mi waa ñëpp jàpp ci waa ba yëkkati ko ba tolloo ajaru la soot mu teg ko ci loxoom bu tedd ba nag sallallahu waa wa tabax ko de ba ma xamee ñaar fukki at ak juróom ci la denc xadijatu bintu xuwaylid jabaram de melow dencam mooy toog na ci kër baayam baayam yu ndaw yi ak bàjjanam yépp ne Muhammad mii mat naa am jabar de ñu ne waaye kër gi dara desu fi léegi luñ ko mën a nobaanale ji ñu ne ah na def ni moromam yi rek moromam yépp dañuy dem ca Xadijatu mu jox leen am njaay rek ñu dem terati suñ dikkee rek luñ ca jëlee waa moom it na dem terati rek bu bu terate ba ñëw lu mu ca am rek ñu wutal ko ci jabar de ah naa ko def ñu ne ko demal ci Xadijatu mu jox lam njaay de fekk xadijatu moom mi ngi ne ngéej lu ko jokkaleeg moom de ba yonentu ñëwee ne ko dama bëgg nga jox moom njaay de ah fekk na xadijatu dafa géwantoon ba muy jànq weer wi daanu ji néegam daanu ci luppam mu laaj ko xamkat yi ñu ne ko weer woowu mooy yonent bi digg ci mujj ak jamono mooy do sa jëkkër de mu bàyyi xelam ci loolu nag moo taxoon ba mu déggee mbiri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naa ji ñoo abi taalib nangam ak nangam muy yónni ñu ko seetal de ñëw ne ko waajale day ragal yàlla ak dëddu àddina ak bëri kersa daal moo di moo ay jikkoom de kooku far ñëw ne ko dama bëgg nga jox moom njaay ma jaayali la de mu daal di ko jox njaay daal di ko booleeg jaamam bu ñuy wax may saratu may saratu mënoon naa bind ne ko xandal maa moom de ko liggéeyal bu mu xam benn coono te lépp loo gis ci moom nag nanga ma ko bind de may saratu ànd ak yonent sa sallallahu alayhi ñu jëm ñu ngay traité ba nga xamee ne xëy nañ di dox di dox di dox ba digg bëccëg gis nga réewi Hijaas ni mu ñàkkee ker garab boo ko gisee balaa ngaa gisati garab ndox lu bari ñoo àgg si ci genn garab ak ndajantaan nag bu def ker mbooloo ma jiitu ko fa nag wàcc ca ker ga ba mu daj yonent su ko àgg si xut ñu xajal ko kenn xajalu ko rek moom mu dem toog ca naaj wa ker ga ne ñore a ci leen fa ñoo fekk si yonent ba sa alayhi wa sallam fa mu toog de ah may saratu dal di bind loolu xadijatu de ba nga xamee ne xàgg nañ waaw ca dëkk bañ jëm fekk fa labbi bu ñuy wax bayira yonentu toog ci sa ron as ngarab bayira ne ngarab sale day Iisaa ibnu Maryama waaw waxoon na ne kenn du fa toog waaw lu may ko yàlla yónni de ba mu Iisaa génnee àddina ba tey nit toogul ca ron garab gale boo nag kale fa toog nangeen xam ne yonentam yàlla la de loolu itam may saratu bind ko xadijatu de yonent teretam boobu am na ci ñaari weer ak ñaar fukki guddi de mu juróom-ñett fukki guddi teretam mat mu daldi ñibbisi marchandise moom jaay am njarte lool lu mu jaay rek jibril delluwaat marchandise ma na meloon kere ba muy génne màkka de ba kere ba muy ñibbisi marchandise ma nañ ko ko joxe woon noonu la ko delloosee ak rosetam de a ñëw jébbal xadijatu dem toog toog lu yàgg mbokkam yi ne ko demal ci xadijatu mu fay la mu ñëw ku bëri kersa la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla sa mu del si rus ko ko waxoo ñeeku ci yàlla sa mu del si taxawoon ko gannaaw ne ko man de sama mbokk yi dañ ne nga fay ma ah mu ne ko moo looy defee pay gi mu ne dañ ne dañ maa bëgg a wutal jabar mu ne ko waaw terati benn yoon rek lañ nga cee xamee mën na caa samp kët ah mu ne ko ñoom de loolu lañ wax mu ne ko man day gis naa jigéen joo xam ne rafet na lool te bëri naa alal lool te ku rëy ab juddu la ci xuraysa te ah mag la nag ci at waaye kooku daal boo ko bëggee man naa la ko doxal te dana la yomb de ah mu ne ma dem wax loolu samay mbokk ñoo ne leen xadijatu tey def maa wax ne am na jigéen ju mag joo xam ne su ma ko bëggee rek mun na ma ko doxal de ñu ne xadijatu mbaa do alalam ju bëri jee mu yab suñ doom ji di ko waxal naa ja ñu utal la jabari màggat dal di ñëw du loolu de man day sama bopp laa koy gaaral su bëggee rek man danaa sey ak moom de bani Haasim nag naka jekk dañuy ngéeju denc ku bokk ci bani Maxsum ki nga xam ne ci la Xadijatu bokk de góori bani Haasim dañuy ngéeju am jabar ju bokk ci bani Maxsum ki nga xam ne ci la Xadijatu bokk de ba Xadijatu ne moom yonent la bëgg a sey rek mbokk yonent ñoom amul amul werante ñoom ñëpp ñu ne ñoom d'accord nañ de waaye Xadijatu moom bàyyam bañ ba bàyyam a ci ndof ne lu yàgg-yàgg moom du may Muhammad moom nga xam ne amul tus waaw du ko may doomam de xadijatu booba sàngara xaraamagut xadijatu nandal ko sàngara ba mu man di mu ne ko Muhammad ibnu Abdullahi daf na daf ma bëgg loo ci wax mu ne ko may naa la ko mu ne ko bindal ci kayit jox ma signé mu bind ci kayit signé jox xadijatu mu denc daal di ne yónnee ci kër yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan kër yi nañ ñëw ñaan kër yi ñëw fekk mu muhuri ñu ne ko dañoo ñëw pour takk si xadijatu ñaari muhammad mu ne mukk du ma ko may xadijatu wan ko mbind mi ne ko lii yaa ko bind siñe ko soo waxee lu utee lii rek dañuy wax ne dof nga de ah, ne bon nag ànd ñu dal di ko may abdu abu taalib bàyyam bu ndaw ak sidina abubakar siddiq ñoo ñoo ngoro ga de yàlla yàgg na ko boole ci lu baax ñu daal di takk nag xadijatu takkal ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu sane ko fukki dollar ak ñaar ak ñaar fukki tëngi gëlëm de <coughs> moom da ñàkkam nga mën a ca jàpp naa ko def nag dal di xadijatu dal di xoote nag invité waa Makka yëpp rey gëlëm yi togg ay ñam xodd jëbéram yëpp di leen tëggaloo ay ndënd di leen feccloo waaw ñuy fecci war yonent bi sallallahu alayhi na mu ne mii day xaayut fecc waaye seen mii day moom dara nekku ci moo tax ba tey focci focci ak ceet looloo ko tax dagan ak tëgg ci ndënd de yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di nekk xadijatu nag xadijatu booba xam na ñeneen fukki at yonente am ñaar fukki at ak juróom jabar ji magee na jëkkër ji fukki at ak juróom te baax ab Quraysh mooy suñ xasee am ñeneen fukki at rek dootuñu am doom de jigéen sax xaaliban su xasee am ñeneen fukki at ak juróom néew na mu amati doom de naka ko def waaye moom yàlla xar na ca baax jur naa moom Zeynabu mooy seen taaw bu jigéen jur naa moom Ruqayatu ak ummu kulsum ak fatimatu mooy caat mi te mooy seen sang ñoom ñëpp jud naa moom itam xaasim ak abdoulaye de xaasim ak abdoulaye abdoulaye moom la ñuy wax taayir moom la ñuy wax itam tayib de dañ koy wax tayib di ko wax taayir moo tax ku géejuwut ci seer dangay jël tayib ak taayir def ko muy ñaari doom mooy ñenn ñi téere yi wax naa yonent am na juróom-ñetti doom fekk yonent juróom-ñaari doom rek la am ñeneenti doom yu jigéen la am ak ñetti doom yu góor de ñaar yu góor yi xadijatoo leen jut benn ba leen ñetteel nag mooy ibrahima mi nga xam ne marietu xibtiyatu taaram bi jóge woon misra waaw moo ko judde kooku ci ñun la bokk moom ci afrique la bàyyi ko marietu xibte yi moo judd ibrahima doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari doom la am xaasim ak abdoulaye abdoulaye mooy tey mooy taayer ak ibrahim doomi mariyatu de ak ñenanti doom yu jigéen zeynabu ak ruqayatu ak ummu kulsum ak fatimatu de zeynabu ba màggee yonentam ko may jëkkatam abul haasi abul haasi fay bot ya nga xam ne moom la gàddu woon delloo xaqi jaamur yam xame moon yëpp ñëw nag fekk si yonent jébbalu de ne biñ koy wax ne na jébbalu mu bañ itam booba jébbaloo ci xolam waaye mi ngi amee xaqi jaamur ak i bot ak alal yi ñu ko dénkoon su jébbaloon wàcc ko noonu rek dañuy wax ne dafa xuruj delloo na alali jaamur yëpp ba baatam set waaw mu delsi nag léegi jébbalu ba mu jébbaloo yonent delloowaat ko sëy na bu de ñu ne ci beneen pas-pas ñu ne ñu ne delloo na ko gënoon rek de mooy jëmmi sariyaatu lu mu def rek sariyaatu la xaw ma fasaat na xaw ma fasaatut waaye daal delloowaat na ko sëy ba moom xalaal na ba loolu amee nag sëy na bu moomu moo jut aliyu mi nga xam ne moom la yonent togg kera fatu makka waaw caal baaw ba muy dugg makka de moo jur umaamatu doom bu jigéen bi nga xam ne gannaaw bu lay Fatima du génne àddina moom la Seydina Ali wuutal ci nekk tantam de sallallahu alayhi wa ñu may ko Seydina Usmaan ibn Affaan amul ak moom doom génn na àddina kere bañ kere xare badar ba ñu ñib si jóge badar rek waaw booba dañuy suuli ruqayatu doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de fekk na yonent mayoon na ko Utbatu Ummu Kulsum mu may ko Utaybatu ñaari doomi Abi Lahab Abi Lahab nag ne ñaari doomam yi duma sama kanam xaraam na seen kanam lu mooy ngeen dem fase doomi yonent bi ngeen denc te xas yonent bi te tafli ko ci kanam xotti mbubbam de loolu Abu Lahab sant ay doomam ñu dellu si ñoom ñëpp Utbatu ak Utaybatu kii fase Ruqayatu kii fase Ummu Kulsum de xas yonent bi murtat xotti malaanam naka ko def yonent ne yàlla na newat batu yàlla na yàlla xiir ci yow ab xaj ci xajam de yàlla na yàlla xiir ab xajam bàyyam dal di ko takkal dal ko booleel marchandise mu du jeex ne ko demal saam traité ba xam lu la ñaan ak Muhammad gi mën a wàññi de bañ demee dema dem ba ca diggaal ba nag ci xeetu yépp d'accord di ko def ba léegi te itam gis nañ ci alxuraan loo xam ne mën nañ koo tegtaloo lii ñuy def ci gàmmoo di màggal fàttaliku yonent bi yonent bi dafa nettali yàlla def koo nettali ci alxuraan mbooleem solo yonent yi yoon yépp ku ne mu wax ko fa mu jaaroon di ko nettali ba noppi wax ko ne maa ngi lay nettali lépp ci xabaar yonent yi la jëkkoon ndax dëgëral sa xol ci gëm yàlla ma ne yonent mu mat mi nga xam ne moo gën a mat mboolem ku yàlla sakk ndem ñu di ko nettali ñu baax ña ko jiitu woon mu di ca xalame di ca roye dana ko yokk gëm yàlla xasta ñun ñi nga xam ne matuñ suñ ñuy nettali ñu itam mbiri yonent ba kon loolu dana ñu yokk gëm yàlla te loolu dooleeku bu rëy la fori so wala yi ne nañ nettali xare la ci xare yàlla yi nga xam ne daf koy dimbalee xoli jaamam yi nga xam ne sopp na leen moo tax mbiri yonent bi nga xam ne moom la ñuy nettali njariñ bu rëy ngi ci nekkal ñu naka nga xam ne yàlla fa doon nettali yonent xabaar yonent ya nga xam ne ñoo ko jiitoon ngir yokk gëm yàlla la mooy lii nga xam ne moom lañuy def gàmmo li nga xam nag ne mooy gàmmo gu dëppook sunna mooy ñu daje di tagg yonent bi di julli ci moom di nettali dundam lam doon jëfe saabaam yi àndoon ak moom ba benn ni mu ni mu koy ji boromam ci biir loolu itam ñuy dundale suñu xalal ngir sopp ko e di leyal miskin yi ci biir loolu itam ñuy ñaan yàlla suñuy soxla am nañ soxla yu bari ñaanal suñu bopp ñaanal suñuy wajut ñaanal suñuy mbokk ñaanal suñuy dëkkandoo ñaanal suñuy réew ñaanal suñu gouvernement bi nga xam ne ñooñu xiit ñoo ñooñu liggéeyal suñu àddina loolu moom la gàmmo lamboo te guddi gi guddi nangu ñaan la ci guddi yàlla tànn la bokk guddig ajjuma guddig yonent bi juddoon guddig laylatul qadar guddig xeet xeeti korite wala xeeti tabaski yooyu guddig tamxaret yooyu ay guddi la yoo xam ne yàlla daf leen tànn benn nangu ñaan guddi nangu ñaan lañ guddi gi di guddig nangu ñaan mbooloom jullit itam fu ñu daje ba bëri rek mu daal di nekk place ab nangu ñaan te place boo xam ne itam jaamukaay yàlla la place ab nangu ñaan lay moo tax ñu yaakaar ci guddi gi ne lépp luñ ci ñaan yàlla danañu ko may maa ngi digal ñëpp ñuy bëril julli ci yonent bi di déglu meloom yu rafet yi jikkoom yu rafet yi dundam na ko dundewoon ngeen di ko déglu ci biir loolu itam dee leen ñaan yàlla képp ku nekk ci yéen na ñaan lam soxla pour boppam te bu mu bàyyi benn soxla bu ndaw bu mag yàlla soxla bu ndaw bu mag a yem ci moom ñaanal sa bopp ñaanal say wajut ndax yàlla du nangu sa sa jaamu lu may xam ne boo ñaanalee sa bopp ñaanal sa wajut ñaanal mboolem jullit yépp ñaanal nag say dëkkandoo ku nekk amel nga sa dëkkandoo xaq ñaanal suñu réew ñaanal suñu jiite njiiti réew bi nga xam ne moo jiite réew mi te soo gisee ñu tane réew yu bari yàlla xam-xamam ak xameem ak man-man bu ko yàlla may ca bitim réew te dëgg-dëgg wala fay wax xorom yab na ndox moom dëkkat benn nit lum rëy ñu ñooñu dëkkam tigi tigi tigi duñ ko xam nañ ko xam xame waaye man ki dem ci yeneen réew ni suñ président bi day ci bitim réew amul beneen bu ko ñaareel te loolu xewal la bu ñu yàlla may nañu ñaan yàlla yàlla saxal loolu te dimbali ñu wasalaam bu seri yu mooy wax ne kay fa tarqaa kaawteef mbit moom xéeg tit raqiyaka kemek xéeg sa lan bi yaaw yonent yi mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéeg gim xéeg benn yonent mësu koo yéeg de mukk yaa samaan xiimal asamaan boog maa taawalal haa gétteente tiit ak moom samaawoon asamaan de kon nag xiimal asamaan si nga xam ne xamut senn asamaan soo xam ne dana suganteeg moom de mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa gim xéeg ci maqaama xamut kenn koo xam ne mas na koo xéeg ci way jëkk way mujj de xéeg gim xéeg itam guddig rañaan ma rañaane makka dem bayti maqadis sa doxam ñaari weer la booba jóge ca bayti maqadis xéeg asamaani juróom yaar dem sidratul muntaha dem aljanna xéeg jàll juróom ñaar fukk ab junne ci pay yàlla ba dem ba ca pay yàlla ba nga xam ne xamut kaw dem na ba weesu kaw kaw xamatut nga xam ne dem na ba jege yàlla ni ki nga xam ne ni la xala jegante ak ñaari xoccam yele diggante yaari jëmm seen jegante mën da loolu mu ne walla sax jege na yàlla lu raw loolu de te loolu yépp rañaan mi dana ñëw si ci biir téere bi def na ko ci genn guddi dellu si ca guddi ga te bët de loolu benn yonantu mosu koo def way jëkk way mujj yàlla tàggataloon na yonantu bu nekk xeet xeetu lépp tàggataloon na Suleymaan ngelaw li mu di ci tukki bu xëyee dox doxa weer bu gonentee dox doxa weer te booba avion yi ko yàlla mayoon ci la xam-xam yi bees yi nga xam ne tey léegi moom la ñuy tukkee de daawoo da yàlla tàggataloon na ko weñ gu ñuul mu di ko mooñ mu nooy ci loxoom ba mel ni sunguf muy rab piis mu ci rab ay mbubb na ko soobe ibrahim xam ngeen ne tàggatal nañ ko safara ba Numruus saalee safara wa sànni ko ci yàlla na yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahima safara sa mujj sedd ci moom sedd boo xam ne daf koo musal Muusa taggatal nañ ko géej mu xotti ci ñaar fukki mbedd ñaar jàllale bani Israël ba ñuy daw seen noon ba de waaye yonent moom moom lañ tàggatal mu dem bayti maqadis ci lu matut minute matut sax seconde mu dem asamaani juróom-yaar dem arasa kursi ak mustawan dem ca péeb yàlla ba yàlla waral ko lam ko waral may ko lam ko may mu dellu si te matul sax benn minute matul sax benn seconde yi yàlla tàggataloon mboolem yonent yi nag lépp yàlla far na waññeeku tàggatal ko xeetu yonent ci jamono ji ñu nekk rek daawuda lañ tàggataloon weñ gu ñuul léegi nitu léegi nit doomu aadama léegi weñ gu ñuul du dara fi moom daf koy mooñ ba mel ni gën a nooy waaw sunguf de tàggatal na leen géej gi tàggatal na leen jaww ñu ñuy naaw ci jaww ji tàggatal na leen weñ bu ñuul tàggatal na leen jaww waaye nag yàlla ak dooleem lu ko neex rek mooy xam waroon na bi yooyu yëpp xamee gëm yàlla gi yokku de nit ñi gën a gëm yàlla mi nga xam ne moo indi xam-xam boobu de waaye daal safaan ba am nag gëm yàlla gi moom dafa wàññeeku de nga xam ne yàlla ay jubal ku ko soob waaw mooy réeral ku ko soob de kaawteef mën na jubal kenn su fekkoon ay kaawteef rek mën naa tax nit a jub bon kenn du réer ci jamono ji ñu nekk de ndax li yàlla wane ci kaawteef mësu koo wane mukk ci jamono àdduna si naka jekk àdduna see fi nekk ak nit ki ak yàlla mi nga xam ne mooy doxal yëf ci jamono yu jëkk xam-xam bu néew la doomu adama xamoon booba nit dana dund ba dee dootu kilo mat fukki kilomètre de gannaaw ga mu xam-xam ba yokk tuuti ñuy dem ci tukki ci daa yi booba ka gën a dox ci àddina mooy koo xam ne tukki na lu mat téeméeri kilomètre de ci jamono ji ñu nekk nag nga xam ne nit mën naa war a àddina lépp dellu si ci juróom benn fan loolu moo gën a xéemu de waaye daal taxut gëm yàlla gi moom yokkute dafa waroon a yokku de yonente yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom la yàlla yónni tànn ko muy yonente yonente yi di yonente mbooleem li des ci jamono jox ko diine ji nga xam ne moo gën ci diine yi mu di diine lislaam la nga xam ne moom la rëddoon ca jamonoom moom itam mi ngi gën di feeñ rek di gën di gën booba la waral julli jublu ca kaaba ga booba la waral sallallahu alayhi wa sallam xaj kaaba ga bu jëkk ñii xaji ren dañuy dajeeg ñi xaji woon daaw ñuy ñibbisi de ñi xaji woon daaw dañuy am xat soog a xam xat wàññeeku soog a dellu ñi nga xam ne ñi ngi aji ren suñuy dem ba ca digg yoon dañuy daje ñi nga xam ne aji woon nañ daaw ñii soog di ñibbisi de léegi nag fu nit mën a nekk ci àddina mën ngaa xëye sa rek fanaan yi makkare ngir tàggat gi nga xam ne moom la yàlla tàggat jaww ji waaw ci xam-xam yu bees yi nga xam ne moom la jox nit ki de julli jublu ca kaaba ga soo nekkee ca masjidul haram ay ay ay géew moo wër kaaba gi géew bi ko jëkk wër war a toll ci téeméeri nit ak juróom fukk rek beneen géew topp ca beneen géew topp ca beneen géew topp ca ba jàkka ja fees dell dafay def ay daayira daayira daayira soo taxawee ci masjidu haram ni ñuy julli ngay gis daayira yi warante warante warante ba jàkka ja fees soo seetloo loolu te mu ca jàkka ja kat noonu def ba daj àddina yëpp ndax ba nga xamee ne ñooñ makka ñooñ jàkka ja ñu nga wër kaaba ga noonu def ay géewi géew ñooñ makka nga ca biir kër ya ñoom itam wër ci wàll gu nekk ñoom itam def ay sàppe jubli ca kaaba ga soo génnee makka réew moo dem ña féete penku ña nga jublu xarfu jublu kaaba ga ñun ñi nekk ci soowu ñi nga jublu penku jublu ci kaaba ga ay géewi géew yi ngay gis boo nekkee ci biir jàkka ja boo mënoon a xool àddina yëpp da ngay gis rek muy ay géew ay géewi géew yoo xam ne daj nañu àddina de te booba la yàlla war a loon la yonent bi yoona loon nag ñuy dem di haji kaaba googu de haj googu nga xam ne muy congrès boo xam ne yàlla jagle na ko ñoom diine lislaam xamut ci beneen diine ba ci jamono jii ñu nekk nag mi ngi gën di fes rek di gën di fes rek ki nga xam ne moo ko tëraloon lu jiitu fukki maas ak ñenant kooku mooy ki nga xam ne mooy tànnee fi yonent yi mooy gën ji way jëkk ak way mujj de lam yu saawoo kay moo ñëw yow fii xon laa ko ci teraanga sa de mu ne yonent yi te mu ñëw yonent yàlla Muhammad ci teraanga ji ko yàlla jox de waxat xaala diggale na sanan leer wa sanaaw nag yëkkatiku min ka gudd ko doona um waris leen de lu tax <coughs> da nga leer sa leer gi dox na sa diggante ak ñoom ba mënuñ ñoo jege sama xaama sa yëkkatiku gi itam yëkkatiku nga ba nga xam ne ak nga ci foo xam ne ñoom mënatu ñoo jege sama xaama de kon nag naka ñuy mën a xem dañuy misaal say melo ñaar nit ñi naka nga xam ne na la ndox di misaale biddiw yi de biddiw yi de nga ñuy dox ci asamaan soo taajoon ndox fii soo taajoon ndaba ndox ci sa kanam léegi boo ci xoolee rek seen biddiw yi nekk ca asamaan ñu nekk ca de waaye fekk biddiw yi nekku ca ndox maa meloon rek biddiw yi nga xam ne ñoo nekk ca asamaan de yonent itam sallallahu alayhi wa sallam noonu la melak ak mboolem yonent yi de yonent yi jëkk ya lañ doon feeñal ci xarbaa muy noohun ca gaalam nga muy ibrahim ca safara ma nga xam ne yàlla seddal na ko mu di muusa ca géej bi nga xam ne tojal na ko bani israila mu di xinsa ci dundal gam doon dundal ku dee ak di safara ay jàngoro nga xam ne loolu yëpp ay xarbaax la woon ñu ngi ko jëlee rek ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mel ni waaw ndox mi nataal bi diwi de moomu misaal misaal ma ca burda baa ko gën a rafet de ca burda ba moom dafa wax ne ñoom ay biddiw yu ngëneel lañ yow yaay jant bi rek biddiw dañuy feeñal leer jant bi soo waxtu lëndëm jotee de mooma misaal a gën a rafet ndax jant bi fi nga ko gis lëndëm misaal a gën a rafet ndax jant bi fi nga ko gis nii dafay xotti ndox ci kaw tiim tiim suuf si su tiimee suuf si moom jant bi benn biddiw du feeñ de moo tax bëccëg doo fi biddiw su jant soxee nag dafay jaaraat ci suuf di wër di dellu fa mu fenke woon de fi nekk nii jant baa ngi ci suuf nekk gi mu nekk ci suuf nag moo tax biddiw yi ci asamaan di di di leer de leer ak jant bi la wane de biddiw yi ci asamaan ñoom duuñu ay jëmm ay ay xeetu rek lañ yoo xam ne luñ tiim wane ko rek moo tax soo xamee ne jant baa ngi ci asamaan <coughs> biddiw yi duñ mën a feeñ waaye su nee ci suuf nag seetu bu jubloog su rek dal di ko wane de moo tax leer gi nga gis muy feeñ ci biddiw yi ci guddi leer ak yonent bee leer ak jant bee <coughs> yonent bi itam ba mu ñëwagut yonent yi kaate yi ñu doon feeñal yépp ci xaqiqatul muhammadiyya la leen bàyyi ko rek di feeñ ci ñoom jëmi yonent yi dañ ko wutoon ba mu dikkalee boppam nag moo tax benn yonent amatul genn kaate fa yonent dootoo ko gis rek <coughs> mu wax ne <coughs> yàlla tànnal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay na ko ay baay ak i ndey benn jamono mas da xam lu may yàlla tànn nag nga xam ne mooy jur yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa muy tànnee fi jamono ja di gëm yàlla di jaamu yàlla di wéetal yàlla de dale ca Adama ba ci Abdoulaye ak Aminata de tànnal nañ koy ndey tànnal ko ay baay Ibnu Abbas na ne bindal naa yonent juróomi téeméeri baay ak juróomi téeméeri ndey kenn ku jaamu xidam xamu ci de ñoom ñëpp ay jullit lañ de laaya ja dëggal na ko wa taqallubaka fi saajidiina man yàlla maa lay julli kër ya de maanaam ñu gëm yàlla rek ñoo mas di ñoo mas di hëmbale rek yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam de mu ne askan wu askan wu rëy la mooy askan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Mutalib ibnu Asim ibnu Abdu Manaaf ibnu Qusay ibnu Kilaab waande xar kanam bi nga xam ne moo nekk ci yow itam kooku itam baax na de sa juddu bi amul morom waaye sa jëmm ji moo ko raw de sa ji sa sa jëmm ji nga xam ne guddi gu leer gee ko feeñal ci àddina mooy guddi gamore yonent ci guddi gu leer gii la juddu guddi gu leer mooy guddi fukk ak ñaar guddi fukk ak ñaar bu jant bay so rek weer wa ne dal fenk bu weer wa suuxee rek booye boo julli suba de guddi gu mooy guddi tey gii faw lëndëm dana ca jiitu wala lëndëm mujj ca de waaye guddi tey gii amul benn lëndëm benn minute buy lëndëm amu ci ndax ci la yonent ji doon sallallahu alayhi wa sallam <coughs> moo tax ba jant bay la weer wa su weer way jëkkanteeg moom ne dal la fenk bu weer wi suuxee rek ñu dal di julli suba de bu ëllëgee daañ julli suba waaw weer wi des si waaye jant dana sotta weer du fenk tuuti ba ba ba ca ca mu jég weer ci njël bi weer wi weer wi dafay teru tuuti waaw weeru benn fan ñaari fan ñetti fan ci fukki fan dafay bu jant rek mu fenk waaye dana suux te ba du set guddi tey gii rek moo jagoo ba jant ba soxee la fenk te du suux mukk te ba te bët setudde buy suux rek bët di set jant bi fenkaatde moo tax guddi gu leer googu moo feeñal kanam gu leer ga kii kanam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek muy guddi muy guddi yonent guddi juddub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddu gi nga xam ne keroog diina lislaam am na mbég te diina lislaam am na puukare de te guddi keroog ay kéemtaan feeñ na de yoo xam ne duun mu gisaat ndax mu gisaat ab yonent koy feeñal te booba nekk guddi yonent waaye ay fondement la yoo xam ne moo tegtale ne kii juddu ab yonent la fa soo doon rek <clears throat> ci guddi yonent sala guddi juddoom sallallahu alayhi wa sallam ca la néegu nguuru Kisra toj ca Faris toj fukki toj toj ak ñanant fukki tóor ak ñanant rëf ca de taax yàqu na taax man desit yaa nga fakat ba tey ca Faris boo gisee taax mooma nga xam ne la ko toj fa yàlla rek la bàyyi ko ren junne at taax mooma am na ko fi muy tojat ci la buuru Faris di dëkk ak junne jabaram ak ginney taaraam ak ginney ndukaanam ak ginney bëkk néegam de te mës daf mejje benn bés ba yonent ji doo rek mu ne tal toj fukki toj toj ak ñenant fukki tóor ak ñenant rës ce mooma tax yàqu na de Kisra mooy buuru Faris Faris xeet lañ koo xam ne safara lañuy ñuy jaamu safara wañ doon jaamu taal nañ ko junneyaat mas dafay kere ba yonent ji doo la fay ba ne gamaj ba mel ni ndoxa fa taawoon de ñiy wax loolu booy retu saawa seen ndox ma nga xam ne seen dex ga nga xam ne ci la seen robinet yëpp jàppoon réew ma yëpp ci la ñuy root booy re du saaw ak ñiis benn toqent ndox ba la tujade ba mel ni safara lañ fa taaloon de xilem yëpp jattu lali buur yëpp bëpp keroog kuy buur ab àddina ci suuf nga fanaan de buur bu lalam daanu mu sampaar rek mu daanu mu sampaar mu daanu mu sampaar ñu ne yàllaay buur nañ fàttali ci suuf rek ñoom ñëpp ci suuf lañ fanaan keroog de ba nga xamee nag ne loolu am na a ah, buur ba jaaxle nag yónnee ci borom xam-xam yi di laaj de sa tiihu waaw tontu ko nag ak chiq ne ko ab yonent ay juddu si boo xam ne mooy demee nguur ak Faris ak Rome de ba nga xamee ne yonent juddu na nag sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel Aminatu Saadin ki nga xam ne moo ëmb yonent boobu jur ko xam ci tër boo xam ne jigéen mësu koo am de ndax moo ëmb yonent yàlla Muhammad wasin ko de kere ba aminatu wasi ne yonante yàlla muhammad kere indil na nitam ña doom joo xam ne day mariam indilu ko woon bani israila de mariam doomi imran ba nga xamee ne yaa yaayam ñaan na doom ba yàlla may ko mu hëmb mariam mu nisar ne daf koy jox jàkka yàlla ji du liggéey mukk liggéey àdduna mariam juddu di jigéen de mu ñëw jébbal ko jàkka jale ne daal ni sar sangoog defoon naa ne góor la moo tax waaye daal bi muy jigéen it mu ngoog jox naa ko yàlla Mariam jaamu ko tam yàlla lay firi ci seen lakk ñu jënd ko Sakariya ki nga xam ne mooy denc ci tantaam mu yar ko mas da gis góor ci bëtam Sakari jaxasoo ba am fukki at ak ñett gis mbërëg génn di ba mbërëg ma setee mu dem di sango ji mbërëg rek Jibril dal di wàcc mu wal ci baatam bu bam rek mu wasin xeesa mu hëmb xeesa wasin ko ci saxawaay gàddu doom indi sang bi yow day yaa yaa doon tane fi jigéen ñi ba dañ la doon wax jigéen ab xaaroona xaaroona mi gënoon ci góor ñi yow yaa ko yaa ko ni doon ci jigéen ñi bañ naa la yaay jigéen ab xaaroona yow da sa ndey daawoon njaaloo sa baay itam daawoon njaaloo mu ana foofu jële doom ju amut baay xanaa wax nañ ko lëf de mu joxoñ doom ji ne moom du wax nañ laaj doom ji rek ñu ne ko doom ji kenn forogut naka la ñuy waxeek moom sa dal di jóg taxaw moom doom ji juddu te foroguñ ko dal di joxoñ baaraamam ne man jaamab yàlla laa boo xam ne jox na ma téere bu ñuy wax lin jiil ci man lay wàcc def na ma may doom ju barke wax na dëgg jamonoom ku feebar bu la gisee rek nga wét ku dee sax bu ko dekk man bu ko neexee mu dekkal ko fu mu mën a nekk nag yàlla digal na ma julli ak joxe asaka sant na ma ma baax ci sama yaay waxut sa yaari waajur ndax amul yaari waajur yaay rek laa am defu nu may ku rëy lu xeesaa ko suufeel boppam la woon mës na am néeg bu dëkk wala la bu muy tëdd dox rek bu gerte dee bu gisee garab gu am ker rek bu bëggee noppalu mu tëdd foofa noppalu rek bu bu sonnee dellu jógaat mas daa am néeg bu muy dëkkee moom Iisa nu Mariama mu ne bés bii ma juddu nag yàlla may na ma mucc bés ba may dee yàlla may na ma mucc bés ba may dekk itam yàlla may na ma mucc bés yooyu ñoo gën a jafe ci doomu aadama ku ci mucc moom mucc nga faw Iisa ibnu Mariama moomu nga xam ne xamoon na itam ñi danañ wax ne yàlla la lu mu jëkk ak ci àddina mooy inni abdoulahi de jaamu yàlla laa de loolu leen wax de ba muy dee itam loolu leen dénk jaamu yàlla laa jaamu leen yàlla ki nga xam ne mooy sama borom mooy seen borom de waaye nitam ñu nag dem wacc lam leen santoon sos seenu fenn xeesaa yàlla la ñii ne yàlla yatt lañ xeesaa yàlla la ndeyam yàlla la yàlla yàlla la ñii ne xeesaa doomi yàlla la ñoom ñëpp dañuy nar xeesaa jaamam yàlla la te yonentam yàlla la wax jure jooju ñu wax ci Iisaa du dëgg te nii tam ñu di ko topp ba léegi moo tax yonent yëpp moo ci gën a tat xisaab ba pénjam yàlla moom la yàlla jëkk xisaab de taxawal ko ci kanam àddina yëpp ne ko yow Iisaa doomi Maryama mu koy wan ne doo yàlla yaa waxoon sa nit ñi ne nañ la jaamu yaag sa yaay ngeen di yàlla mu lox de mu lox ci pénjam yàlla ñëpp jano moom de sooga tontu borom bi nag ne ko tudd naa sax sell yow yàlla xellut ci man may wax loo xam ne xellowu ko man de xellowu ma nekk yàlla laa waruma wax itam loo xam ne wax loo ma ko li ma leen waxoon a ngi nii dama leen ne woon jaamu leen yàlla mooy sama borom mooy seen borom diidam la ma ne ci seen biir loolu laa leen nag jëlee nga man xamatuma lu fa xew yaa xam lu fa say jaama ngoog soo bugalee say jaam nga bugal soo baalee itam say jaam nga baal de kooku juddu daal wax loolu la muy foor foor kera Aminatu indil na waa Makka doom joo xam ne moo gën doom jooja de mooy mooy muhammad ibn abdullahi de sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayidina muhammadin xàlla mu ne aha dajale leen seen sëf yépp kët wërale ma ko te yéen ñëpp ngeen tëdd ci gannaaw saf di ma wattu Muhammad ñaanoon na ma ne yàlla ma yàlla xiir xajam kat te ñaan ak Muhammad moom du dellu gannaaw ñu def noona ci guddi rek gaynde bàyyi ko ca ñëw kum fu woon rek romb la kum fu woon rek la fa ba ñu ci biti daj mu ne ñoo ko séeg ca kaw saf ca péeru fekk si xot batu ca biit dal di ko xotti def ko ñaari xaaj mu naa way Muhammad ak may rey tamam ma nga tëdd ca Makka man ma ne fii rek ba mu ba mu ba noppi nag góor ñi di ko bëgg fekk na Xafsatu doomi Seydina Omar moom itam jëkkatam dee na mu tënji ba noppi Seydina Omar a a bëgg lu baax ñëw ci Babacar Siddiq ne ko bëgguloo ma may la Xafsatu sama doom ma may la ko Seydina Babacar tontu ko de mu ñëw ci Seydina Osman ne ko boo bëggee ma may la Xafsatu